boobu itam munaafiqiina saaru munaafiq ya ma demee fukk ak ñoom ñooy fii daa asrafa kenn fukk laa aya dañ ciy kaatee li ci laaj ko sama waxtaan bi ñu ngi rek. arahmaani garaaj yi xewal munaafiq jaar yaare yi garaaj yi xewal billaay jaal akra. isa jaa ka lam dikkal daal munaafiqiina munaafiq ya xaalu ñu wax ne nag sali ba nañu seede innaka naka yow la rasulullah yonent yàlla nga. walaahu yàlla yàlla mu dana mu xam innaka naka yow la rasuluhu ab yonentam nga de walaahu yàlla yasadu dana mu xam ne innal munaafiqiina naka naafiq ya la kaabiruuna way nar lañu rek naa fekk ñu si ñëwee ñu yónni seetlu nañ ñu yónni ko yàlla nga yàlla kay xam nañ yónni ko yàlla nga waaye xam nañ ñoom dañuy fen rek loolu moo tax pour ñu ne fen mooy wax lu ñu koy ca tëkkee li nga wax soo ko gëmul rek fen nga di lay dëgg la sax naa fekk yàlla nee dañuy dañuy fen lu mu wax dañ ne yónni ko yónni ko yàlla la te yàlla kat xam nañ yónni ko yónni ko yàlla la waaye naa fekk dañuy fen ndax li ñu wax dinañ ko tax a soo jàpp nañu ay maanaam ay dañ seen jumatan ñu ci gëmoon nañu gëm nag naa walaay gëm nañu mooy dañ koo sangoo rek bañ a dee rek parce que doo sañ sax ñu ñaan ko di daawal ci yàlla ina naka ñoom saa ba ma kaanu yamal nañ ko seen bile de daal di ko boobu ñaawal jëf daa ñoom ci naka ñoom amoon gëm nañu ci lamiñ moo tax ko ñu wax ci xol fatu la ta kaste araqlo li ci xol seen boobu ñoom laa ko na dégg ci rek ko ñu dem gis nga leen soo ko tamit ñoom Abdoulaye ñu bay ñu naa fekk li gënoon a mag dafa leen ko gudd ko rëy waaw te rafet waaw tam rëy lam yi nag wax nga defe naa li ñuy wax dëgg la te dara du ko dëgg boo yàqoolu dam wax nañ ko maa ngi dégg ne xaw nañ ci waxteen fi ñu wax fokk yonent bi dégg leen defal la li ñu wax dëgg la gaa ñoom daanaka ñoom parce que ay tóor lañu ñu fa naka si ñu naa fekk ñu ñàkk maanaa ñu ngi mel ni tóor bu ñu yéeg rek ci am am na lu ñuy liggéey waaye bant bi ñu yëg sant yi ko wëluwul dara xanaa ñu yëg ko fa rek moom la naa fekk mooy ci ñàkk maanaam waxtu boobu danañ jort nag ku la fa xaati ni yow tax xaatu wax dëgg ci naa fekk nag xaatu bi ñu dégg rek dégg nañ ci seen defe nañ wax ci seen kaw la jëm ci. foo fekk naa fekk daf koy boole ragal Aliou ñoom moom ñoom alhamdulilah ñoo di noonu basarum wattu leen xaaral na xaaral leen yàlla am na yow fekkoon na mu ne ko doo sa doo fi soppee ngeen gëm taxawal lay wi wa izaa qiila lahum ta'aalaw yastaghfir lakum rasuulullaah kooku lu ko wasal wàcc na jeex Abdoulaye ñu bay ñu saloon ne ca xarab bani Mustaliq dafa yëngu alalam ba ne ko na ko rootali mu dem guddee mu ne ko lu tax nga guddee mu ne ko jeex jaaw xale loolu Umar ibn Xattaab moo toog ci buntu teen ba ne kenn du root lu may ba tañ feesaleen sa ko root de mu ne def nañ loolu ñu ne waaw mu ne fee nga xam ñu ne sa Quraysh yi daal ñu ne la wante bañ dem Medina suñ demee Medina dañ xam ku fa tedd ak ku fa torox de suñ demee Medina ñu tedd ñu daal ñu génne ñu torox ni moo jàppee boppam ne mooy ku tedd yonent bi ak saaba yi ñoo ñu torox ba loolu amee nag si naa war na yonent bi digal ma rek ma ba baatam naa fekk bu wér yonent ne ko déedéet yaaram bi ñu waxtaane ñu ko ne Muhammad ànd naa ci saabaam xeex ak ci noonam ba not leen wañ ne ko ne ma ngay rey ay saabaam loolu daal duñ ma ko waxtaanal de. moom ban ban daal dina ko rey doom ja bàyyi ko ca doom ja ku yiw la woon ñoo ne yonent bi sunu boole sama baay rek bu ko sant kenn ñu indi seytaane xelal ma man léegi nii buñ la boppam yonent ne ko déedéet dina ko rey doom yi dem nag ba ñu dëkkee Medina doomam taxaw ca buntu këtam ba ci jaaseem ne ko kër bii nga dugg kër bii nga nga ne yaa ko moom doo ci dugg lu mu nga xam ne yonent tey ku tedd yow yaay doom jàng ko bañ rek jàpp ci fikir bi waaw xaaral ko kuréel de ñu tay ko ci doo fay joxe jot ñu ko wax yonent bi ne ko bay jëf yoon tey di gërëm ko ko daal waaye na ko yonent ko xelal ndaw ne ne daal na ko bàyyi ne ko léegi nag da nga dugg ci fekkal ñu ko yonent waxee ko ñëwal ñu yóbbu nga balu ko ndax dégg na li nga ah mag ma doon yomb ba ma wax laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah neexuma loolu la ñu toog njëriñ bi mag ma doon la ji looma loolu day njëriñ mag ma doon looma day jëli looma asaka ji sama alal mag ma doon ma ba yóbbu ma ci jihaad léegi nag dara defu leen ni ngeen yóbbu ma ci jihaad Muhammad maa lan ko duma ko def. wóor na way sax ilam dam waxee na leen ñu leen taalaw kaay leen yastaxfir balu lakum ñu leen rasuulullaah yonent yàlla la way ñu dem roy ko may bokk seen waraay tam gis nga ñu yëpp doon ñu dëgg waaw bañ boobu dañoo mu tëkk juróomi yooyu rek la ñu def balaa nga ñëw wala leen kii ma taxaw ko balu nga law ñeeleel am nañ ko taxaw balu nga law ñeeleel de la ñàkk la laaw na ko yàlla laa di ñëw ci wàllu xaw ma ñu sax ko ñu ñëw jëm ko yàlla ba ma a xoppi day gën a ñu ne ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko non may mbubam boppam su ma dee ñu tàng ma ko tey bu ma dee lu mu mën a def rek bu ma topp na ma jullee yonent yónnee ko mbubb ñu féetewoon kaw a ne nit nit ji laa bëgg ñu tegu ci deram bi yonent yónnee ko ko mu ne yonent saay saay bi ne nga ko jox mu ne du ko jëriñ dara dama ko foofee rek mbubb ba moom mayoon Abbaas sama bàyyi dara bañ ko jàppee sa xare bagal futti ko dafa jëriñ dara te yaakaar na jinne ci naa fekk nag danañ ci nit jëf ci de ba nga xamee ne doo ne nag yonent bu ñu ko jullee Omar ne ko doo ko jullee Omar yonent ne bàyyi ma ma jullee ko mu ne ba yonent jógee ba ñun ñii nga jullee ko Omar ñoo dox diggante moom Kampale waaye nag comme ñun yàgg yàgg nañ la ko jullee foofu la julli wàcc ne wala tasali ala ahadin min mata abadan wala taqum ala qabrihi waaw mu daal ñu yàlla xaayoon mu ne moom du ma ko jullee de waaw waaye dinaa leen baral yàlla du tey yàlla xaayuma yàlla na ko boo leen balalee juróom ñaar fukki yoon sax duma leen baal yonent ne mën naa leen a balal lépp juróom ñaar fukk laa jiw na ko soo ma jéemoon la aleel ci ñoom astaxfirka balu nga law ñee leen am lam tastaxfiru ke balu nga law ñee leen lam yaqbala laahu baal ci yàlla law ñee leen jinne sax yàlla du leen baal yeneen ci sax bàyyi nag ñu ne laa naka yàlla laa di jiw ci mal xamul yàlla parce que dañuy réew jël bu ñu ñaan la ci ñoo di ñaan yàqo ñu dañu wax laa tuñ jikko wu leen dundal ala man da ndaga suñu laay suñu nekk fi yonent atawam fa boobu dañuy tasaaroo rek mu ne naa lan saar ñun ñëpp yéen a ko teg seen bopp Muhammad ak saaba ñu fi ñu leen wàccoon ñu dox ñu tasaaroo nañ waaw jënd nañu ne ngeen di leen dimbale ba léegi nag mangas nañu asamaan juróom-ñaar wala lépp yi juróom-ñaar wala ci noonu munaafiqina lu fi nekk naa fa xanaa dana jënd laa fi aji tedd mi naa jëmbat ñu ne defoon la gën jëfandoo rek ñu ne buñ jëloon ñu ne buñ jëloon bi ñu daañ xam dafa tedd dafa torox de ñu fa tedd xam ne ñoo fa fekk baa daañ jënd Muhammad ak saaba ñu rek buur ne wala ñu ne yàlla alhamdulilah wala rasul yi ak ñaar yonentam wala ñooñu ñaar ñaar way gëm ñëre xamuñu taal lépp yàlla la ñaan parce que ñoom itam am ñu gëm yàlla rek walakin al-munaafiqiina bu fi nekk naafiq yi ñoom laa ya'lamuuna xamuñu yéen rek yaa ayyuhaa llaziina aamanuu ay yéen daa ngi jamal Qur'aan laa tulhiikum du soxlaal leen amwaalukum ay jib seen wala awlaadukum du yàgg na ay doom seen an dikrillaahi wa tudd yàlla wa man yaxal ko def na misaal ko loolu foofu laay gëñoo la jaa xale ay fàtte wala sax naa ko ci ñu wërsëg leen min qabli an ya'tiyakum azaabun wax rabbi ya'lamu falam tunziru ya'lamu bi qadri ibra al-jabal fa fa baqa wa kana ma tabaqa wa kuntum min wala ñu wax dëgg laa ñooy kat yàlla na ko mbëkkan. bu ko jaayee dem di ko ne ajal waa ji dem. wala yàlla xam naa ne xam naa ne ñaata na ngeen koy def